waaw léegi kon wax na la tax tax yi nga xam ne moom la nee na moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi moom lañ wax ci sib gone saasam sib julli di di nelaw avant parce que <laughs> affaire bi yëpp mooy ah waa boo déparé nag waaw yeewu woo yeewu woo yeewu woo yeewu woo ba ni nga xamante ni léegi dinañ ñëw nañ wax lii li Imaamu Nawawi wax après dinañ ñëw Euh, euh, yenn yi dina ko wax sax amaana du soxla ñu jaaraat ci mais nañ wax li wax ba pare léegi nag mu des waaw euh, mu ne mu ne mu ne kon pare nañ ci nelaw avant li tax kon nee na li tax mu ne wa sababu karahatil hadith ba'daha mu ne kanta tax tax bi nekk yonent saa salaam daal di sit tere nit di fell waxtaan gi naaw gee mooy annahu yu addi ila sahar ndax day indi day indi waa ci ak veillée mooy nekk koo xam ne guddi gi au lieu nga nelaw ah ngir noppal sa yaram wii ngir mën a waajal sa bopp ci sa obligation yu demee yi te di ci jiitu mooy julli fajar julli suba nga man koo waajal nga nekk guddi gi di waxtaan rek dem sa yoon wa yuxaafu minhu galabatu nawm an qiyaamil layl ba tamit dañuy ragal waxtaana bu bari boobu bu demee ba di waxtaan di waxtaan après mu sonn ah, léegi nag ñu ragal ci moom jóg di julli guddi ngëneel yu mag yooyu mu daal di koy rëcc beneen awi dikri fii wala di sikkar ci guddi gi am ay dogu alquran ay subhanallah ay sikkar yoo xam ne da koy def ci guddi gi bu teeloona tëddi mën a yeewu ca guddi nga jóg def ko loolu bu doon day waxtaan ba bu ko neex mu door a dem tëddi boo mayu lii lépp da koy raw mu ne aw an salaati subh wala waxuma la lool di gën a garaaw nag mooy jullit farata ji <laughs> waaw fii waqtihal jaiz waaw ci waxtoom yi nga xam ne ci lañ ko war a defe mu rëcc ko complètement waaw aw mooy yow nga ñëw ba jant bi nag génn nag nga yeewu waaw léegi mu ne aw fii waqtihal muxtaar wala ci waxtoom yi nga xam ne moom lañu ñu sopp waaw kay waaw wayu sob awul afdal wala wi nga xam ne mooy li gën lii lépp lañ lay bañal ndax yooyu bu kenn ah loolu moom ay ay ay kii la waaw oh, ay ngëneel la rek waaw ay ngëneel la yow ku la ne woon doo am nga salaire wuur na yàlla boo amee salaire <laughs> mais ñu ne la yéen oh, nag tey gis nga kolobaan boo fa demee non di nga am un million wóor na yàlla doo doone garaawul doone ah loolu moom saa am naa salaire garaawul doo ko wax ah non loolu moom doo ko wax moom <laughs> non doo ko wax un million yoo xam ne du ay fo ah d'ailleurs da ngaa gis léegi ku fa jógee sa benn voisin ne mais sa yow yëgoo mbir mi voilà xoolal sa xoolal malet bii ma yor ubbi gaa ji liaas bii lii daal foo jëlee ko yow gaa yi ne Colobane ku ñëw am gaa yaa nga ku ñëw ñu jox la amul sax ay jeex na demal ah. wóor ne yàlla doonay doo ah waaye yow man am naa salaire ah, doo ko wax lu tax yi nga naan <laughs> kon loolu am solo mu ne wa wali anna beneen tax tax as-sahara fi al-layli sababun lil kasal fi an-nahar amma yutawajjahu min huquq ad-din wa at-ta'at wa masalih ad-dunya mu ne ndax veillé ci guddi gi nelawoo ndax waxtaan woo nekk ak leneen loo nekke ak lu du mën di ne loolu day tax tax la waral day waral lan nga tàyyeel ci bëccëg gi parce que mooy doo nekk euh, en en en doo ko nekk waaw lu bari say obligation moom lañ doon wax léegi say obligation yi nga xamante ne sa wàllu famille sa wàllu liggéey sa wàllu nàngam mais bi ci gën a rëy julli yooyu yëpp day tax nga tàyyeel ci waaw ci yoo xam ne àqu diine la àqu topp yàlla ak yi nga xam ne sa yëwanug sa àddina ak yi nga xam ne moom nga séq nit ñi loolu day tax nga tàyyeel ci ñëw waaw toog bu dee waalo joo xam ne ci bureau lay liggéey tiim ordinateur yi dina law rek ay tiim yi mais mu ngi tiim ordinateur day jekki gis ko muy muy dajant bopp bi mel ni kuy daanu léegi kii waaye yow may xaar jóg dem ci machine café bi dóoru café foog ne looloo koy téye loolu lépp yaa sonal sa bopp parce que ne biig voilà ne biig mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ba léegi nee nañ wal makruhu min al hadith ba'da al hisha léegi nag li ñu fi li ñëw nag comme li mu waxoon sa jotaay ñu génn te ñu fàttali ko sànq ni mu tuddoon buntu bi doon leeral moom bëstal li mu tegoon mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee na wal makruhu min al hadith li ñu fi nag ci waxtaan ba'da al isha yi ginnaaw gee wa ma kaana fil umuri allati la maslahata fiha mooy ci mbir yi nga xam ne amul benn yëwénal amu ci mooy yow nga bàyyi woon ko mooy la waxoon mu baax loo xam ne tarkuhu wa fi'luhu sawa waaw nga def ko ak nga bàyyi ko ñoo yem waaw mu ne am maa ndaal maa fiihi maslaha loo xam ne nag daa am yëwénal wa xayrun ak ngëneel loolu fala karahata fii loolu kenn sibu ko wa dhalika loolu ka mudaarasatil ilmi comme di jàngante xam-xam wa hikaayaatu saalihiin comme li mu wax fii ci Riyaad bi di waxtaane nit ñu sell ñu ñu baax ñu radiyallahu anhu wa muhaadasati dayf ak di waxtaan ak gan wal aruus ak ki nga xam ne <laughs> fay waaw <laughs> dangaa amut ab siit ab siit di waxtaan ak kim la indil waaw laata ngeen di àgg ci la ngeen bëgg a àgg waxtaan woowu ngeen di waxtaan kenn daal lu xool eh? Euh, wal arus li ta'nis nga ndax en général <laughs> waxtaan ak seet bi euh, ngir euh, daal dalal xelam kii tamit mooy fa daal di koy mu bañ a nekk koo xam day njaay àll ci kër gi wala fi mu door a sëy si léegi yi bañ xamee kër gi sëy buñ sax <laughs> te nekkuñ ay voisin ay voisin voisin ah, non <laughs> jamono yooyu moom ak jamono yi moom yeneen mbir la moom <laughs> en tout cas ci fu bari ci suñu àddina bi ci suñu gox yi waaw waaw daal di koy wal arus waxtaan ak moom li tanis ngir wéttali ko voilà wéttali ngay nekk ak sa soxna di waxtaan ak moom même ngeen gée ngeen tëdd ngeen di waxtaan wala ngeen loolu loolu kenn ko sibul loolu bal lu baax la sax wa muhadathati rajuli la ak tamit waxtaan bi nga xam ne moom la nit ki waxtaan ak soxnaam moom la ñoo fa awlaadi ak ay doomam lil mulaafafa wal xaaja ngir tamit bon benn cofeel gu nekk sa diggante sa doom yi ginnaaw gi nga toog walla nga leen di ñu julli gee ba pare nga tëral leen liiral leen histoire yonent bi alayhi salaam histoire ñu baax ñi histoire yoo xam ne ay yoo xam ne ay léeb yoo xam ne dina leen jaran dina leen jariñ ak yooyu li gën nag mooy jaar ci yonent saa salaam ak xikaayaat yi nga xam ne moom lay nettali ay ci waa banu Israaïl am na yoo xam ne yu wér la yu ñëw yu mel noonu nga koy nettali Hmm? ak nit ñu baax ñi loolu daa nekk nga xam ne accompagner leen buñ paree nga jàngal leen ñaan yi ñuy tëddi bu ñuy tëdd ay ayatul kursi yu walla toog daal di ëf ci seen loxo jàng qul huwallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas après daal di koy diwoo def ko ñetti yoon jàngal leen li nga xam ne yooyu loolu noonu loolu nit ki daa war a di sàmmanteeg yooyu comme yu mel noonu lool kenn ko sibul wal xaaja ak waxtaan ak say doom ndax aajo voilà suba ba demain yow sa devoir yi hmm? fàtte woon nga ko de voilà bon demal def leen nag bala nga tëddi parce que voilà yu mel noon wala di ko xoolal affaire yi est ce que juumu ci nangam ak yooyu lool kenn na ko sibul wa muhadathatul musafirin di waxtaan ak ñoo xam ne ay tukkikat lañ bi hifzi mata'im aw anfusihim nga romb gaa xam ne mooy gaa yi eh, gaa yi dañ fi def escale waaw ah, sori fi nga dëkk waaye eh, am na ay sàcc yu fi ne de pour nga wan leen ne en tout cas bu ngeen di nelaw it na benn bët bi di nelaw benn bi xaw a nekk leen sur vos gardes quoi parce que yéen fii nii léeg-léeg am ñu fi yoo xam ne baaxuñu quoi voilà dañuy jël mbiru nit ñi rek bu ngeen nelawee yenn nelaw yi euh, bàyyi leen ci xel comme loolu nga dem di leen ko wax ak yooyu ah, ngir ñu mën a sàmm seen bagage yi ak tamit seen bakkat waaw ñëw ne leen non fii nag ngeen camp fii fii baaxul bien boo ngeen seeti feneen parce que fii c'est des y a que des waaw non fii moom wóorul waaw bu minuit jot dangay foog ne fii moom sabar bu tas la waaw il font la loi kon nag li ma leen di dénk seeti leen feneen waaw waaw loolu foo xam ne moo gën a leer parce que fii ngeen nekk dafa lëndëm lamp yi daa pay nii wóorul dem leen foo xam ne am nay lampe minimum dina leen di dissuader dina tax ñu ne ah nangam ak nangam loolu kenn terewu ko bal loolu sax daa nekk loo xam ne lu ñu gërëm la mu ne wal xadiis ak di wax fil islaahi bayna an-naas wa loo xam ne waxtaan woo xam ne nit ñoo xam ne ah ngir yëwénal waaw xam nga ne ñi ngay yëwénal ñi nga bëgg a waxtaanal <coughs> defar dam diggante couple boo xam ne mu ngay waaj yàqu waaw te yaakaar nga ne yow sa wax mën na ci am njariñ wala kenn ci ñoom daal di lay yóolu daal di la koy wax waaw nga ne leen ah comme que ñoom xam nga ne guddi bon bëccëg yooyu duñu fi nekk wala même buñ fa nekkee ñu ngi xale yi te loolu mënoo waxtaan ak ñoom ci loolu kanamu xale yeeg yooyu ñoom ñu ne la bon buñ julleegee ba pare buñ tëralee gone yi bu boobaa dina baax wala yu mel noonu yow loolu léegi dem da ngay dem di waxtaan ak ñoom ngir lool ngir yëwénal wala ay frères yoo xam ne jàppante nañu voilà léegi yow nga yëg ko nga war a dem léegi waaw upp njaga njaay bi walla jàngoo bi wala jakarta bi wala lu la neex wala say tànk ngir dem même après géela ca biir guddi sax ah ndax dégg na ne yii ñooñu boo gaawul suba moom dina am ku faatu ci ñoom ndax dañuy reyante ba dee rek <laughs> nga gaaw dem loolu ngir yëwënal loolu daa nekk loo xam ne sax bal loolu day nekk loo xam ne farata lay doon waaw wal islah yëwënal bayna naas diggante wa shafaati ilayhim fii xayr dem koo xamante ne vraiment ah diw de buñ ko buñ ci waxul lii ko nar a dal nar naa metti nga dem ña nga xam ne ñoom ñoo ko nar a porter plainte ak yooyu di waxtaan ak ñoom ngir ah ndax nee nañ suba la ñu yóbbu dossier bi justice waaw waa ji lim leen yoreel nangu leen koo fay alors que waa ji du daa bañ a fay daa nekk ci ay tolof tolof ay difficulté yoo xam ne ñi ko xam yëpp xam nañ ne waa ji ah melul noonu de daa daa nekk ci ay problème dëgg-dëgg léegi nga dem ngir wax ak ña ko nar euh, yóbbu justice suba ngir daal di dem rammu ca seen kanam ngir intercéder ngir ñu daal di koy daal euh, négandi hmm? bañ a yóbbu mbir mi léegi dinañu bu subaa dinaa dem xëy waxtaan ak moom te après-midi bi insha allah heure telle balaa loolu dinaa ñëw defal leen contrant bi loolu lu baax la wal amru waaye it waxtaan wi jëm ci al amru digle bil ma'ruf ci njekk wan na ak tere anil munkar ci lu baaxul waaw gaa yoo xamante ne nii fii lañ ne waaw ñoom bala ñoo mën a musique rek ba pare yokk seen musique yi quoi seen kër la bu leen neexee bu la ñoo xam nañ ko wàññi mais dañuy nekk yokk ko di déranger nit ñi waaw yow nga xam ne sa wax dina am poids dina am lu mu jariñ du gën a yokk ci problème dem gi ngay dem waxtaan ko ngir waa koñ bi am jàmm wax ak ñoom ci sutura te dinañ la déggal loolu noonu loolu da koy def wa nahyanil munkar waaw tere lu baaxut day digle lu baax wal irshad waaye di di di di di tegtal ah, di orienté ila maslaha ci loo xam ne day indi maslaha ah, wa nahwi dhalika fa kullu hadha la karahata mu ne yii amul benn lees ci si maa leen koy wax man imam an-Nawawi rahimahullah waaw léegi nag mu ne waqad jaat ahadithun sahiha bi ba'diha wal baqi fi maana mu ne hadith yu wér ñëw nañ di leeral lii ma wax waaw ci lenn yi wal baaqi leen ci maanaawam waqad taqaddama mu ne te romboon na kafiirun lu bari minha fi hadhihi al abwaab ci buntu yi ñu romb fii wal baaqi leneen mashhuur wu siiw lañ summa karaatul xadiis léegi ginnaaw gi mu ne <coughs> ginnaaw gi sib gu ñu sib alxadiis waxtaan ba'da al ishaa yi ginnaaw gee al muraadu biha liñ ci jublu mooy ba'da salaatil ishaa waaw mooy mooy ginnaaw bu ñu jullee <laughs> ba pare voilà waaw bi ñu jullee laa banda du xuuli waxtu yaa waxuñu la ne ah waxtu gee jot na comme ñu ne waxtu gee dix la wala dix-neuf heures et waxuñu la ne dix-neuf heures pile kon bu jotee ah sib nañ ko même bu dee jullee goo mu ne déedéet mooy boo ko jullee ba pare wax waxtu yi mën naa jot boo ko jullee bu taxul ñuy wax mu ngi mel ni comme ñaari ràkke yiñ la naan ah après tàkkusaan kenn du naafila loolu mooy nga nekk ñëw ci jàkka ji xam nga yi noddu waxtu wi jot ñu noddu nga ne eh, kon est-ce que naan dañ naan waaw mooy boo boo jullee ba pare ba'da salaatil asri la <laughs> boo jullee tàkkusaan ba pare waaw kay boobu nga dul naafilewaat mais maadaama imaam di ñëwagul julleegul loolu man nga fee naafile kay même dee yaa ngi tàkkusaan jot na si <laughs> loolu comme fii la <laughs> voilà mu ne kon loolu la quoi mu ne kon kon kon kon lii nii mu ne kon mooy li ñu sit ci lool mooy ginnaaw bi ñu jullee ba pare ah laa baada du xuuli waxtu yaaw nekkul ne waxtu gee jot na rek mu ne wax wattafaqal ulama mu ne waroo xam-xam yi dëppoo nañ rahmatullah ala karahatil hadith ba'daha lii lu ñu dëppoo la kër dañoo sit di waxtaan après gee illa ma kaana fi xayrin kama zakarna lu dul loo xam ne ci yiw la comme ni ñu ko tudde mu ne am man naw mu qablaha léegi nag mu ñëwaat bon après wax nañ la dinañ ñëw insha allah kanta wax waxtaan ah, avant gée moo am naw mu gantaa nelaw daal nelaw qablaha avant gée jullit gée fa karihahu Omar Seydina Omar da koo sib comme li hadis bi wax fii wabnu ak doomam bi Abdallah ibn Omar wabnu Abbas ak Abdallah ibn Abbas radiyallahu anil jami' wa ghayruhum ak ñeneen ñu dut ñoom mina salafi ci way dawlu yu baax yi wa maaliku nag imaamu maalik wa ashaabuna ak suñu mbokk yi ñun Shaafi'i yi radiyallahu anhum ajma'in yàlla na borom bi gërëm ñoom ñëpp mu ne wa raxxasa fiihi Ali wa ibnu Mas'ud wal kuufiyyuun radiyallahu anhum ajma'in mu ne kanta Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina ibnu Mas'ud ak waa ashaab waa Kuufa ñoom ñu joxe ci li nga xam ne mooy permission yàlla na borom bi gërëm leen ñoo ñëpp mu ne wa qaala wax na at-Tahawi al-imaam at-Tahawi al-Hanafi yuraxxasu fiihi eh, loolu liñ ci permettre mooy bi sharti an yakuna non ñii nii muy leeral waxu kuufi yu ne te moom ci la mooy xanafiya yi <laughs> pour leeral wax jii jëli Seydina Ali ibn Mas'ud ak ñoom que ne non ça ne veut pas dire que luñ joyal ngay nelaw avant ah non non non non bi sharti an yakuna ma'ahu man yuqimu il faut à condition mu nekk moom koo xam ne xam na li na ko moo tax ma la doon wax sànq ñi doon nelaw ci jàkke ji noonu taxul wax mais tamit bu dee nit ki mu ngi nelaw fii ci kër gi la mais gars yi bala ñoo julli dinañ ñëw yee ko ah madame eh, eh, wala dama leen ngeen yee seen yaay nee leen ko julli jot na mu jóg waajal waa wala ñu ngi waaj julli jotoon na mais daa sonnoon doon nelaw avant julli léegi ñu nañ xaar tuuti ngir mu mën a occuper après bu ñu ñëwee julli nañ ko yee loolu taxul ñuy wax waaw ñoom ñu ne loolu la te loolu ñeneen ñi tamit du ñu ko bañ mais ñoom dañoo topp ak li nga xam ne mooy hadis bi rek. mooy ah comme que ne saa saam daal bëggu ko woon nañ ko moytandiku waaye koo xam ne nag nem foo xam ne il faut nga nelaw coono gi topp na la loo xamante am na ko la yee kooku demal nelaw yi moo tax yeneen saa saam ne waa ji taxaw di julli ah, gëmmeentu ba xamatul lu wax ah kooku bu moyul mu jóg di bëgg tudd yàlla di ŋàññi boppam bu boobaa na dem jul na dem nelawi waaw kay cadre boobu moom kenn wutewu ci ne bu boobaa kook loolu lay def mais à condition koo xam ne moo ko yee wala loo ne téléphone boo xam ne. nag yi def nag lu koy yee comme li ñu waxoon séqu ganaar wala li nga xam ne leneen lu doon yee yeneen saa salam Seydina Omar nam defoon ba ñu tukkee yeneen saa salam ba ñu biddantee yeneen saa salam Seydina Omar ñoom ñu yeewu yeneen gis yeneen saa salam yeewoowul Seydina Omar daa nekk ci wetam di def ay allahu akbar ca kaw kon ñu xam ne mooy lépp loo xamante ne alquran la lépp loo xam ne tudd yàlla la def ko mu lay yee ak séqum ganaar yu mel noonu loolu mooy li lu mën a yeewoo kon loolu kon mooy euh, euh, wallahu taala alam kon ah mooy bu nee ne réveil bu la yee te tamit nga bañ koo teg sa côté nopp nga xam ne bu naan nii nga koy fay doo ko yëg bu dee xam nga neew boroom nelaw yu diis nga boo ko tegee sawet wet da nga koy fay doo ko yëg bu say nelaw fooree jël ko teg ko fu sori foo xam ne mooy de toute façon mooy ni muy de toute façon cinq minutes yu nekk mu répété wat ko bu ko kenn laalul waaw mu leer ne loolu boo boo jógee li fay te foo jaar bi nga jóg traversé loolu yee a defal loolu lépp ngay jëla ah. waaw matuwaay yooyu yëpp da koy jël mais pas ay bi ci voilà yow yenn yi dañuy xam ne yow de toute façon julli moo amul solo ci yow parce que bu dee da ngaa war a liggéey bu dee da ngaa war a liggéey xëy <laughs> non seulement di nga teel a tëddi ñu wax nga eh, non gars yi non man nag c'est non c'est bon waxtaan wi neex na lool waaye nag bàyyi leen man naa ngi tëddi parce que yee liggéeyu jàmbur laa yor. suba damaa war a xëy kaaru fajar bi bu ma rawee bu ma rëccee yàqu naa alors que dimanche bi ñëw liggéeyoo defoo sax réveil loolu day wane lenn rek lay wane ne mooy jàng mooy li nga xamante ni mooy julli yàlla ji moo amul ci sa poids dara waaw liggéeyu jàmbur moo put boole ci sa xol waaw wax nga ko waxoo ko obligé wul nga koy wax ngir nit ñi xam ko ndax kiy wax bu dof we ñiy dégg dofuñu wasaa waajo doon wax waaw <laughs> kon loolu la quoi mooy mënoo nax kenn quoi waaw boo waree liggéey teg fukki réveil ba pare wax gaay gaay dañ ma yee teg léegi bu dee nag jour boo xam ne liggéeyoo férié la gaay duñu xëy ci suba ba wala nga jël sa réveil def ngir tranquilliser sa conscience benn réveil kese alors que bu dee yeneen jour yi nga def fukk te da ngay a tëddi yow tey comme que liggéeyoo nga daaw ba nga wéer mu digg nga dem tëddi te leer na la yow ku naqaree yee nga defu réveil di jaay après rek laa defoon naa réveil sax muy dégguma ko kat ngay nax sawaay loolu da nga koo defoon rek ngir tranquilliser sa conscience ak nit ñi loo leen mën a lay mais sa borom xam na waaw. waaw wal iyaadu billah kon imaam mu leeral ne non permission bi ñu permettre nit ki di nelaw avant mooy il faut hein waa ji bi sharti an yakuna ma'ahu man yuqidu il faut mu nekk moom koo xam ne minimum dina ko mën a yee voilà mën a nekk nit ma a nekk bu réveil mën a nekk lu mel noonu waaye bu dee xam ne yow ay ay ay nelaw yu foor nga yor <laughs> waaw foog nga ut ko la yee ah nga wax ko nit waaw mu ne war wuya an ibnu umar mu ne jële nañ ci ibnu umar misluhu lu mel nii tamit waxoon naa la de toute façon Euh, loolu euh, voilà mooy lu mel nii wallahu taala alam euh, léegi bon <laughs> waaw <laughs> lii la quoi léegi imaam al-Hafiz Ibn nag am na benn affaire bu bu mu doon wax fii <laughs> waaw mu ne wassamaru ba'daha mooy di waxtaan waxtaanu guddi mooy ngonnal ginnaaw gi ay ba'dal isha yu yu'addi ila an-nawm léeg-léeg mu indi nit ko di nelaw de parce que day dem di waxtaan jékki rek di nelaw waaw ani subhi ba pare wëlif suba jullit suba aw an waqtiha al-mukhtar comme l'imam An-Nawawi doon wax waxtoom yu ñu tànn awaan qiyaamil layli wala boog waroo da taxaw guddi jóg di julli guddi wala lool mu ne wa kaana Umar ibn al-Khattab mu ne te Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nekkoon na yadribu an-nas ala zalika doon dóor ni ci bu gisee gaa yi toog di waxtaan après gis bu leen di jël yaram boobu mu yor bàcc wa yaqulu mu ne a a awwal al-layli wa nawman a awwal al-layli wa nawman akhirah lii mooy lan ah <laughs> lan mooy lii waxtaan njaal génn guddi ga pare léegi jeexitalu guddi gi nga xam da nga war a jóg waajal fajar boobu ngeen di nelaw ho bacc <laughs> après mu ne wa isa <laughs> bu dee sax na am na bu dee lii kon lii la mooy dañuy bañ gée non fajar bu dee da waxtaan après mooy gée nooy fajar daal di lay rëcc wala sa azkar yi nga war a def ci guddi gi jaamu yàlla yi nga war a def julli yaak yooyu daal di lay rëcc surtout jullit farata ji fajar mu ne waa bu dee loolu sax na que ni lii la te loolu moo sax mu ne faqat ah yufraqu fariq faqat yufarriqu fariq bayna layaali ah at-tiwal wal qisar mu ne bu boobaa est ce que kon mën di def dina mën a nekk mooy différence mooy loo xam ne dañuy euh, par def daal. Euh, la part des choses entre bu dee ne guddi yu gudd la comme hiver bi ñu nekk fii ci Europa ah nga xam ne tay la kii vingt-sept Rajab mille quatre cent quarante-sept man bi ñuy ubbi bunt bi dafa mel ni dama ne mille quatre cent quarante-six non téere bi tom bii ñu nekk non ñu ngi ko ubbi le vingt-quatre Rajab mille quatre cent quarante-sept pas quarante-six voilà <laughs> mu tombé sa tay bokk tay ci tay laay wax de waxuma keroog euh, samedi 17 janvier 2025 mooy xam nga fii nii mooy timis 17 heures la ay quelque mooy li naan 5 heures Sénégal après-midi 17 heures ci la timis bi jot gée bi mooy de ay 19 heures maximum 19 heures et quelque mooy yow xoolal 19 heures ba fajar de 6 heures 33 wala 31 xam nga loolu. mu ne kon bu boobaa nit ki bu jullee guddi bu jullee gee ba pare est ce kon du ñu mën a ne bu dee guddi gi comme guddi yu guddi yi la bu boobaa dina am benn allègement bu ci am ah kon du loolu la ñu alors que bu dee yu gàtt yi comme été bi fii bu ñëwee ndax yooyu en général au Sénégal c'est pas bien visible parce que daa heure yi daanaka du soppeeku waaw. heure julli yi bu soppee ko ba soppee daanaka maximum ay quinze minutes de différence alors que fii moom mooy ay am na jamono yoo xam ne xoola été bi été bi bu ñëwee gée léeg-léeg minuit day jot doo julleegul gée minuit alors que léegi instant yi dix-neuf heures xoolal entre dix-neuf heures ak minuit ni mu guddee waaw mooy sept ci ngoon ba minuit été bi minuit léeg-léeg day jot ba minuit trente di door a jot wala après léegi ñu ne kon bu doobaa bu de yu gàtt yi nga xam ne guddi yi day gàtt comme bi bu boobaa ñu ne ah dañ koy sib bu dee nag ci hiver bi duñu ko sib mu ne est-ce que kon loolu nit manu la wax loolu def différence boobu mu ne waaye wa yumkinu an malal karaha waaye mën nañu sibeel gii ñu yen ko alal itlaq ci guddi yi gudd am gàtt na moo ci yem xas man lil maada ngir couper affaire bi mu jeex parce que boo fi mayee yenn roxa yooyu naan boo guddi yi gudd na garaawul gis nga waxtaan yooyu bu ci gaa yi newee te Iblis day kiy participer xam na moom li mu bëgg mooy gis nga julli farata jëli yiiw yu bari ya ca nekk fokk ma fexe gaa yi ñu ñàkk ko waaw dañ naan gudd mais bu temps bi file di dem doo ko seetu ndi désiréer ma de ja eh nga tëdd xërën jant bee la <laughs> ne bu ko defee kon sigéel gi kenn du ko yal dañ koy matale ci moo xam gudd na ñoom gàtt nañu bu ko defee waaw dagg lépp loo xam ne day tax dara lu ci loolu mën a am. li anna shay'a ndax mbir mi ila shuri'a li kawni madinnatan qad yustamarru fa yasiru hmm? alhamdulillah mu ne mbir mën nañ ko sha yoonal ci loom nañu njoorte mais loolu ñuy njoorte tax ñu mujj def ko ba loo xam ne mooy day sax continue continue quoi voilà comme comme comme tukki kii bi Euh, booy tukki ci kii euh, nu mu tudd asafar euh, madinatul mashaqqa la mooy lu ñuy njoorte ak coono moo taxoon charion daal di indi ak woyofal mais ça ne veut pas dire que léegi loolu jeex na ah eh eh, eh loolu amatul ah, ah eh léegi que léegi ñu ne léegi comme que noonu la demee mooy bu amatul wàññi julleek yooyu amatul déedéet. non non da continuer pourtant même bu dee ne yow safar ba nga def amoo ci benn coono sa vol privé nga fekk waaw même bu dul sa vol privé avion nga jël jóge fii jël sa tram wala sa oto ñu déposer la à l'aéroport Saint-Ex Satolas de <laughs> nga toog vol direct waaw àgg fa nga jëm koo xam ne bon euh, man nga faa waañ julli mais sonnoo d'ailleurs ñu daal daa bi tu t'es bien nourri dans l'avion voilà laaj nga ay lu nekk lekk nga lu nekk naan nelaw nga fi ba kii amoo benn coono mais kenn du la ne ah comme que loolu dañ na nag kon nag dootoo wàññeeti déedéet waaw kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam bon léegi lii nii li ma bëggoon wax mooy <coughs> mooy lii en xam nga imaamu Nawawi rahimahullah dale na am na xadiis yu bari yu koy wane par exemple dañuy jël bu ci nekk rek dañuy jël rek bu ci nekk bu ci nekk mooy xadiis par exemple yi nga xam ne day wane waxtaan après après gée loolu ah bu dee nelaw bi par exemple bi mu njëkk a wax wa kaana la yuhibbu wala yakrahu an-nawma maanaam gis nañ ko xadiis yi na Anas biñ léegi wax léegi ne moo mujj ci bunt bi Eh, te ñu gisoon ko ni ñu doon nelaw ci jàkka ji te tamit moo taxoon aaye boobu tatajaafa junuubuhum wàcc mooy mais ñooñu mooy dañ yeneen saa sax bu ñëwee da dañuy yeewu voilà mooy comme fii li imaam at-Tahawi di wax mais loolu dañ koy fit ci xaalu koo xam ne amul ku la yee wala lu la yee te ñuy ragal ci moom que ne tamit moom ci boppam mu am réveil naturel parce que nit man na am réveil naturel. parce que am na nit ñoo xam ne ñoom réveil yi yëpp soxlawuñu ko ah loolu tamit lu yàlla def la am na ñoo xam ne ñoom soxlawuñu réveil fu waxtu wi ñu war a yeewu jotee dañu yeewu <laughs> waaw loolu tamit ki mel noonu doo ko boole ki nga xam ne moom bu lool moom moom moom amul loolu manoo leen a boole àtte nag waaw manoo ñëw na ñépp am ay réveil laa wax ko amul réveil nangam ak nangam ah alors que waa moom soxlawul loolu moom day tëdd bu ñëwee de toute façon il est très réglé réglo ak lu mu nelaw lu mu yéex a nelaw heure sàngam moom bu jotee day jóg lool c'est ce qu'on appelle euh, une réveil euh, naturel waaw une réveil naturel ah ki am loolu kooku boroom di defal na ko loo xamante ne nag ah ku ko defalul xamal ne amoo ko waaye nag bul yemale sa bopp ak moom gis doo ay naan ah man de yii moom man moom réveil moom soxla kii ba man moom bu ma kiiwee bu may nelaw di yeew bu heure bi jot bu sama kii di jot may yeew léegi yow nga ne kon léegi naa def ni moom aloor ko bokku ngeen ah non loolu erreur la ah non non non <laughs> léegi kon loolu leer na côté boobu ah léegi mu des ñi nga xamante ne nii mooy euh, ñoom par exemple waxtaan après gée dañ naa la say comme li Seyna Abu Bakr Seyna Omar ne bari waa na yeneen saa salaam ci guddi gi après guerre muy waxtaan ak Seyna Abu Bakr ci mbiru way ngëm yàlla yi voilà <laughs> te gis nañ Seyna Abu Bakr hadith bi ñu gisoon bu Seyna Abdurrahman bi Ibn Abi Bakr keroog bi nga xamante ne nii ci la yeneen saa salaam niñ kiiwee mu ne kan mooy yóbbaale nit ñu leer waaw ku nekk na yóbbaale ku mu ku mën a yóbbaale ay nit ngir. ñu daal di kii quoi hein euh, reer quoi waaw léegi ba Seydina Abu Bakar daal di dem ci kër yonent bi alayhi salaam kanta moom euh, Seydina euh, Abdurrahman léegi ñi nga xam ne Seydina Abu Bakar ñoom ñu doon mu boole leen ak Seydina Abdu Abdurrahman ibn Abi Bakr di grand grand nu ñu koy waxe grand frère Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha Seyna Aboubacar ne woon Yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare mooy ba pare ñëwoon wax naan après mu ñëw bi mu ñëwee la ne la ne ndax gan yi leer reer nañ ñu ne ah reeruñ Seyna kii dégg ko rek ah Abdurrahman ibn Aboubacar rek daal di daw <laughs> ah waaw rek daal di daw laqatu ji ndax nee na yii xam naa sama baay bu ñëwee laata muy leerlu ci sama kaw lay dal parce que man la quoi. <laughs> voilà hadis mille cinq cent trois lañ ko gisoon dellul foofu bi mu ñëwee après mu daal di may woo gaa yi ne reeruñu mu ne ana diw <laughs> <laughs> Eh, eh, eh, biñ ñëwee mu ne ah saa baay génn nag mu ne xaw ma woon moo woon a bañ a génn mu dal ma ma ne ko ba bàyyi te ba ma da laajal gan yi def naa li ma war de ñoom ñoo bañ ñoom ñoo ne du ñu lekk fekk ñëwoo mu laaj leen gaa yi ne waaw def na li waroon de léegi nag ba mu waatoon ne du ko lekk après mu gis ne du indi leen gaa yi ne ko ñun tamit duñu lekk boo lekkul waaw naan ko yaa Xunsar <laughs> fa jadda wa sab <laughs> waaw <laughs> mooy boobu waxtaan woo kañ noonu après génn woon ah <laughs> kon mu ngi noonu loolu lépp nekk loo xamante ne lu mën a nekk la loolu lépp ay fir la yoo xam ne te sayyidatu Aisha tamit radiyallahu anha nettali waxtaan ak moom voilà euh, loolu nekk loo xam ne lu ama am solo la kon loolu mooy yi nga xam ne da koy wane te tamit <coughs> euh, euh, hadith bi muy indi après que ne bi ñëw jullee ba pare yeneen saa mi jullee ba pare la wax ak ñoom muy hadith ibnu Umar loolu di wane ne kon waxtaan après gee euh, loo xam ne dañ koo siit dañ koo tere ci luñ joxe la waaw lii nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi def ay tënk loolu doon la demee te noonu la euh, wallahu taala te tamit yeneen saa sam ñaata yoon euh, benn rek. bi nga xam ne ci la romb ci jàkka ji ànd ak Seydina Abu Bakar seyna Umar radiyallahu anhu hadith Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi mu naan ko jox nañ la mizmaran min mazamiri ali Daawud xam nga boobu guddi la woon yeneen saa salaam te boobu dañu julli gee ba pare ci biir guddi gi am koo xamante ne yeneen saa salaam daal di euh, di dox ah, <laughs> ànd ak ñaari saxaabaam yi radiyallahu après. Euh, ñu kii ah, non non Abdallah ibn Mas'ud boobu mooy bi sëy na Abdallah ibn Mas'ud laay jaawale <laughs> Abdallah ibn Mas'ud waaw mooy bu mu nekkoon ci jàkka ji di di di di jaamu yàlla di ñaan yeneen saa salaam nekkoon ko ne ñaanal waaw ñu may la wasfan touchafa waaw <laughs> biñ xëyee Seyna Omar bu ñu koo dem di nettali ji Seyna Abou Bakar ngir daal di ko jono Seyna Abdallah ibn Mas'ud ngir bëggal ko Seyna Abou Bakar jiitu ko ci wax ko xéewal googu ko yeneen saa saa wax waaw ak Seydina abu kii kiñ la wax sànq abu Muusa tamit waaw bi mu naan ko laqad utiita mizmaran loolu guddi la woon yeneen saa saa ne ne ko boo gisoon ma romboon la yaa ngi ci jàkka ji ci jàng waaw wa ana astami'u li qira'ati al bariha loolu après gee la woon ne waaw <laughs> yooyu yëpp di wane ne loolu lu mën a am lu mën a nekk la ah, eh, bu dee Euh, après kii la waaw akbar am na boo xam ne Sayyidatu Aisha dana dañ doon déglu ma Salim mawla Abu Hudayfa moo noon ci jàkka ji boo joxee saa saa ñu déglu voilà yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne di wane màggaayu li nga xamante ne nii mooy euh, lii que ne loolu lu mën a lu mën a nekk la wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu gis hadis bi ci tegu ak bu mujj bi moom dañ koy tudd ñu hadis Ibn Umar radiyallahu anhu moo ci tegu bu Seydina Anas bi